loolu la de loo kon ñu daldi jàll xadiis bi ci tegu eh, bon nañ ko gis parce que gisoon nañ ko luñ ci yàgg nag mooy xadiis Seyna Muaad biñ la doon wax parce que xam gisoon nañ Seyna Anas bi te tuddoon nañ ko bii wees radiyallahu anhu bi mu jëloon Seyna Muaad bi àndee yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi te boobu waxoon nañ la ne la xadiis boobee hmm, Seyna moo as solo woon ko te am na buñ ci gisoon waaye euh, bii moom ci boppam moom Seydina Muaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu moo ko euh, solo kon insha allahu taala nañ ko gis waaw nañ ko gis wala nañ ko gis aha mu ne kon al imam muy quatre cent vingt six hadith numéro quatre cent vingt six waan Mucaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kuntu ridfa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala himaarin faqaala yaa Mucaaz hal tadrii maa haqqu llaahi ala cibaadihi wa maa haqqu l-cibaadi ala llaah qultu allaahu wa rasuluhu a'lam qaala fa inna haqqa allahi ala al-ibaadi an ya'buduuhu wa laa yushrikuu bihi shay'an wa haqqa al-ibaadi ala allahi an laa yu'azziba man laa yushriku bihi shay'an fa qultu yaa rasuula allah afalaa ubashshiru nnaas qaala laa tubashshiruhum fayattakilu muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñu indil hadith numéro quatre cent vingt six ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn léegi hadith bii nii euh, comme niñ ko waxee léegi mooy hadithu waxoon nañ la salaam mooy même hadith bi quatre cent quinze biñ gisoon ci buntu bii ñu nekk hadith Seydina Anas bim ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa Mu'aaz radifuhu ala ala ar-rahl loolu ximaar la waxoon nañ la ko te Seydina Muaz ci boppam waxoon nañ la ko solo woon na ko gisoon nañu ko bi nga xamante ni nii eh, eh, ci buntu bi nii tamit moom Seydina Muaz ibnu Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah léegi eh, mooy bi mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais Yonent ko nit ñi mën na ko déedéet mooy bii nii la ñu ko déedéet waaw nii dana ko déedéet la tubashirhum fayattakilu léegi nag waxoon nañ la Seydina Muaaz na ko solo léegi mu ngi nii Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne waan Muaaz mu ngi ñëla ci Seydina Muaaz wala fi naan Muaaz am ka ayn bi mooy problème bi quoi waaw wala ñaan Muaaz mais Muaaz alhamdulillah moo tax léeg-léeg nga dégg koo xamante ni nii ab saxaaba turu saxaaba la yor mais doo xam yow buñ la buñ la ko leeralul doo ko xam waaw doo ko xam parce niñ koy waxe moo tax naa ci xam koo xam ne moom moom Zubayr la tudd ak Zubayr mais man man yéex naa xam ne nu la tudd yàgg naa koo xam ndax Sibéeru lañ doon wax xaw xam nga loolu léeg-léeg doo doo Sibéeru Zubayr doo dégg nga bañ a def lien bi waaw wolof léeg moom niñ ko euh, miine la koy waxe wala niñ ko jekkoo kon mu ne waan Muaaz mu ngi jëlëg sayna Muaaz radiyallahu anhu annahu qaala nee na kuntu damaa nekkoon ridfa nabi ci ginnaaw yonent bi alayhi salatu wassalam mooy mu supporté ma xam nga gisoon ko voilà nee na nag ximaar ci benn mbaam gisoon nañ ko bañ na la ci riwaa imaamul Buxaari moo ne ala ximaarin yuqaalu lahu Ufayr yaa ngi koy fàttala <laughs> fa qaala mu ne ma yaa Muaaz mu ne ma yow Muaaz wooma hal tadri moom laa xam nga maa xaqullahi ala ibaadihi est ce que xam nga lan mooy aqu borom bi ci ay jaamam wa maa xaqul ibaadi ala Allah ak lan mooy xaqu jaam bi hein mooy àq bi nga xam borom bi nga xam ne moom la dara warul ah moo ne moom boppam moo warul lii dina ko defal jaam yi xam nga lool qultu nee na ma ne ko allahu wa ne ko ak ndawam a'lam ñooy ñi xam waaw non ñoom ñoom ñoo xam alayhi salatu wassalam mu ne ma nag qaala mu ne fa inna xaqqallaahi yëgal na gis nga ne xaqu yàlla ala ibaadi bi nga xam ne moom la am ci jaamam yi hein hein hein mooy an ya'buduhu ñu jaamu ko wala yushriku bihi shay'a te duñu ko duñu ko bokkaale dara wa haqqu ala ibaadi gantaa aqu jaam yi alallahi bi nga xam ne borom bi dara war luul moo ne maa leen koy defal bu ngeen ma defalee lee bu ngeen ma jaamoo te bu ngeen ma bokkaale dara mooy an laa yu'azzima mu bañ bokkaale man laa yushriku bihi shay'a mu bañ mu bañ a mbugal mu bañ a mbugal man ka nga xam ne laa yushriku bihi shay'a daal diwul bokkaaleeg boroomam dara nee na Seydina Mu'adh ne fa qultu ya rasulullah ma ne mii dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam afala ubashiru nnaas mais ndax du ma bëggal nit ñi lii qaala yeneen waaye saa saa am ne ma déedéet laa tubashiruhum fayattakilu bu leen ko bëggal bu leen bëggal ne bu ko defee ñu daal ni dañuy eh, des doyloo lii ma wax bañ a jëf waaw nag mu ngi noonu waaw xam nga ci xadiis anas bi dana wax qaala ya rasulallah afala uxbiru biha nnaas fayastakshiru qaala idan yattakilu voilà voilà boobu dana ko woon man dana ko woon woo ko ñetti yoon ne ko ma min abdin yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbi illa haramahu allahu ala an-nar waaw hadis bi mu ne muttafaqun alayhi al imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo hmm? eh, léegi eh, nga ne ma mais yow est-ce que xadis yi benn la parce que yow li nga wax nii li nga wax nii mais parce que Anas da ne mooy wax ci shahada yi quoi la ko wax alors que bii moom da ne xaqul ibaadi xaqullah ala al ibaadi ak xaqullahi ala al ibaadi Anas bi moom waxul lool rek man ne la waaw kay <laughs> bana ne boobu maamin abdin amul benn jaam boo xam day seede ne amul benn buur ko dul yàlla ba tes man te sayyidina muhammad abdu jaam wa rasulu sidqan min qalbi la haramahu llahu naar loolu hadith yi comme liñ doon wax te ne woon sayyidina Mu'aaz ci boppam dina ko solo dina ko waxal boppam ku mel ne al imaamu al Humaydi fay no barki yàlla boobu ba léegi maa ngi déglu nag cabaleel nag man boo ma tu boo ma tuddee sama fit wi danaa def rël waaw dugal nag mbégte ci xolu jëlu ji ne dégg naa nga nag loolu lii la suna la kon nag bu ah li woo gi may woo nag moom moom moom moom damay tiitloo kon nag xanaa doo ko ba <laughs> waaw amaana mais bon xam nga ne fii kan dalaa dalaa dalaa rey wala dañ laa def dara laaj kese boo xamee après grawul boo boo xamee boo xamul boo xamoo <laughs> hein loolu képp la waaye sa fit man na dal na mooy on n'est pour te piéger hein non non non non non kalla thumma wuñ la léegi kon mooy <laughs> al-Humaydi <laughs> mooy imaamu sëriñu imaamu Bukhari bi mu njëkk indi keroog taxawoon nañ ci Abdallah ibn Zubayr al-Humaydi mu mujj al-Makki mu njëkk indi euh, nekkoon àndandoo imaamu Shafi'i rahimahullah mu njëkk indi xadiisam ci Sahih bi mooy innamal a'maalu binniyaat ci moom la ko jëlee te mu dëkkoon nag moom al-Humaydi moomu rahimahullahu ta'ala ak ñeneen dañu ne lii benn xadiis la comme li ñu doon wax ñun ne benn la waaw ah ah léegi nag. mais ku mel ñoo imaam alxaam xajar dañ ne noo lii du benn xadiis ah moo tax mu ne alxumaydi ci boppam dafa def def la waaw mu ne wa wahaba alxumaydi wa man tabi'ahu haythu ja'aluhuma xadiisan waahidan parce que imaam alxaafis dane wa taqaddama fi al-ilm min xadiisi anas ibn malik aydan lakin fi ma yata'allaqu bi shahaadati an laa ilaha illa allah wa haadha fi ma yata'allaqu bi haqqi allah ala al-ibaad fa huma xadiisaan wa wahama al-humaydi waman tabi'ahu rahmatullah alayhim haythu ja'aluhuma hadithan wahidan na'am waqa'a fi kullin minhuma man'uhu sallallahu alayhi wa sallam an yukhbira bi dhalika an-nas li alla yattakilu wa la yalzamu min dhalika an yakuna hadithan wahidan wa zada fi al-hadith alladhi fi al-'ilm wa sayyidina Anas bi fa akhbara bihi Mu'adhan 'inda mawtihi ta'assuma wa lam yaqa' dhalika huna wallahu a'lam bi muy sara xadis bi ci kitaabu jihaadi wa baabu ismil farasi wal ximaar ci imaamul Buxaari waaw li ko taamoon di xadis bi foofu mooy kitaabul jihaadi wa siyar buntu mooy fas ñu koy utal tur ak mbaam fii li say naa waxal ne kuntu ridfan nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ximaarin yuqaalu lahu Ufayr <laughs> moo tax mu indi ko ko léegi imaam al al alxaafis bi muy saraa xadiis boobu nag dane xadiis bi bu mel nii de romboon na ci al ilm ci téere euh, kitaabul ilmi xadiis Seyna Anas ibn Malik bu mu jële woon ci Seyna boo xam ne Seyna di nettali mbiru Seyna Muaz waaye foofu ci shahaada yi la doon wax comme niñ ko waxe sànq ne ko seede na amul benn buur ba lim jeex alors que fii ci xaqullahi la wax ala al ibaada ak ak loolu mu ne kon lii ñaari xadiis la kanta imaamul Humaydi mi ñu la nettali yoo xam sànq mu ne loolu ak ñi ko topp ci loolu def def ci la bañ ko defee benn xadiis mu ne waaw dëgg la xadiis bu ci nekk ci bu Seyna Anas beeg bii rot na ci yonent bay saa saam di Seyna Muaz ne ko ndax duma ma ko radiyallahu anhu yonent bay saa saam du ma xabaari nit ñi mu ne ko déedéet ndax dañuy sukkandikoo seeni ci lii bàyyi jëf mu ne waaye loolu euh, c'est pas obligé que ne comme que loolu am na ci ñaari xadiis yëpp que ne benn la. waaw mu ne te xadiis boobu bële bu Seyna Anas bi dafa romb dafa gisoon nañ ko ne Seyna Muaz da koo nettali ba muy waaj a génn àddina te assuma ngir bañ a tombe ci bàkkaar alors que fii nii loolu amu fi wallahu taala alam kon loolu <laughs> al imaam al xaafis dafa gis na la loolu ndax xaqul ibaadi wala muy bi loolu it imaamul Humaydi it li mu wax c'est pas sorgho que ne même xew-xew bi la yonent may saa saam lan mooy tere mooy mu wax ko lee waxaale ko lii. Seyna Ana euh, Mu'aaz nettali naa Anas benn côté bi nettaliwu ko lii moom moom ci boppam mu nettali côté bi voilà loolu it lu mën a nekk la ci kaw noonu dañ naan cosaanu xadiis yu benn la mooy ci mbaam ma lañ waroon waaw moo taxoon ñu la woon fële benn mbaam la ndax Seyna Mu'aaz ci boppam dina ñëw mooy bi mu naan ku damaa ne woon ar-rahl mais xam nañ ne ar-rahl boobu mooy mbaam la woon. moo tax sax li gën a niru mooy li Imaamul Humaydi wax dëgg ñaari mbir la ci yonent bi alayhi salaatu salaam wax waaw mooy wax na côté shahada yi waaye wax na tamit li nga xamante ne mooy li jëm ci wàllu xaqullahi ala al mu ngi kon eh, dàq li imaamul loolu day xaw a nekk loo xam ne lu xaw a la wallahu taala kon mu ngi noonu kon bu ñu gisee loolu léegi kon hadis bi mu ne kon al imam al Bukhari ak imam Muslim léegi laaj bi mooy est-ce ñaar ñoo ko wasaloo ñu la la déedéet al imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala solo na ko na ko al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawr at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ah naka al imam kanta xam nga xam nga xadis bii nii gisoon nañ ko Seyna Muaz ci boppam romboon na romboon na voilà xam nga xadis bi eh, non seulement na Anas waaye Seyna Muaz yi gisoon nañu ko radiyallahu taala anhu wa arda léegi eh, mooy eh, moom laa doon wax léegi ne xadis bi li mu gën a niru mooy benn xew-xew la yonent bari saa saa wax ci lii lépp voilà Seyna Anas nettali benn côté bële Eh, Seydina Muaz nettali nii te gisoon nañu eh, loolu mooy Seydina Muaz radiyallahu taala anhu wa ardaa kon al imaamu eh, ñee li ñuy indi mooy xadiisu Seydina Anas bi lay gën a liru mais Seydina Muaz ci mooy jëlawul ci Seydina Anas moo tax ñoom ñëpp solo nañ ko al imaamu Tirmidi imaamu Tirmidi moom itam solo na ko nga xamante ne nii foofu Eh, mu ngi ko indi ci kitaabu abwaabul iimaan abwaab moom abwaab la yow rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam bi mu naan yonent bi saa saa dana at atadri maa haqqullahi ala al-ibaad qultu allah wa rasuuluhu a'lam après mu wax na kon al imaam abu isa ak al imaam ibnu maaja al qazwini rahmatullahi ala al jamii ñoom ñëpp solo nañ ko ñii ñëpp daal dinañu koy solo kaanta al imaam al buxaari rahimahullahu taala ah, indi na ko fu bari ah, léegi xoolal nañu xool xadiis bi nga xamante ne ma sha allah ma sha allah ah mooy kitaabu libaas indi na ko ci bërëb yu bari ah comme niñ la wax bërëb yu bari la ko al imaam ci ñeenti bërëb eh, eh, la ko indi wax imaamul Buxaari rahimahullahu taala eh, yi mu ko indi nag waaw Euh, kitaabul bi bi gën a moom mooy bi nekk kitaabul jihaad yi wala nañ ko gis après gisaale kitaabul libaas yi ndax boobu euh, lu amam solo la mu ne kitaabul jihaad yi wa siyar baabu ismil faras wal ximaar moom lañ la wax sànq mu ne haddathani Ishaq ibn Ibrahim mu ne ki ma nettali man dong man imaamul Buxaari mooy sama sëriñ Ishaq ibn Ibrahim Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim Abu Yaqub Ishaq ibn Rahawayh an-Naysaburi xaritu imaamu ahmadu rahmatullah alayhi ma qala mu ne sami'a mu ne moom sami'a dégg na yahya ibn adam dégg na yahya ibn adam ibn sulayman al-qurashi abu zakariya al-kufi al-muqri rahimahullahu ta'ala qala haddathana abul ahwas mu nekk ñu nettali mooy abul ahwas di sallam ibn sulaym al-hanafi mawlahum al-kufi rahimahullah an abi ishaq mu jël ci abi ishaq bi amr ibn abdillah ibn ubayd as-sabi'i al-Kufi Abu Ishaq an Amr ibn Maymun moo ko jëlee ci Amr ibn Maymun al-Awdi Abu Abdillah al-Kufi rahmatullah alayhi an Mu'adh radiyallahu anhu qala kuntu rihba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himarin yuqalu lahu Ufayr faqala ya Mu'adh hal tadri haqqa Allahi ala ibadihi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqa Allahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqa al-ibadi ala Allah an laa yu'adhdhiba man laa yushriku bihi shay'an fa qultu ya rasula allah sallallahu alayhi wa sallam afala ubashshiru an-nas afala ubashshiru bihi an-nas qala la tubashshirhum fayattakilu xoola nañ jël beneen riwaay bële allah mu ne ci kitaabul libaas mu ne haddathana Hudba ibn Khalid Hudba tay wala laaj ko Hudba mooy Hudba benn la Hudba dañ naa Hudba ibnu Xaalid di ko wax Haddaab benn la benn la bul jàpp rek wagis nañ keroog imaam Muslim di ko solo moom ne Hudba ibnu Xaalid imaam al-Buxaari ne Haddaab ma ne la bul jàpp ne fii mu ne ñaari nit ñu wóote la benn bi la muy Haddaab ibnu Xaalid mooy Hudba ibnu Xaalid rahimahullahu ta'aala al-Basri al-Azdi rahimahullah qaala mu ne haddathanaa Hammaam mu nekk ñu nettal mooy Hammaam di Hammaam ibn Yahya ibn Dinar al-Awdi Abu Abdillah ash-Shaybani al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Qatadatu mu nekk ñu nettal mooy Qatada ibn Di'ama as-Sadusi rahimahullahu ta'ala Abu al-Khattab qala mu ne haddathana Anas ibn Malik mu ne mu ko jëlee Sayyidina Anas ibn Malik an Mu'adh wala waxoon nañu Sayyidina Anas Ah, eh, mu jëlaw ci Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu annahu qaala bayna ana radifu nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa bayni wa baynahu illaa aaxiratu rahl fa qaala yaa Mu'aaz qultu labbayka rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa sa'dayk voilà nekkul sama digganteeg moom lu dul teg gi mu teg di ci toog ci eh, eh, moo nekk sama digganteeg moom waaw fa qaala mu ne yaa Mu'aaz waaw waxoon nañ la boobu rahl en général gëléem lañ koy wax waaye fii mbaam la woon Eh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise fee mu ne yaa Muaadu qultu labbayka rasulallahi wa sa'dayn wa masara sa thumma qala ya Mu'adh mu doxaat tuuti ne woowaat ma kon wooyu mooy nekkul da koo rangale noonu rek dañu da koy woo ñu doxaat tuuti mu daal di koy woowaat thumma sara sa thumma qala ya Mu'adh saa bu ko woowe nee na man ko labbayka rasulallahi sallallahu alayhi wa sa'dayn thumma sara sa thumma qala ya Mu'adh qultu labbayka rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa sa'dayn qala hal tadri ma haqqullah ala ibadihi ah qultu allah wa rasuluhu a'lam qaala haqqu llahi ala ibaadihi an ya'buduuhu wa laa yushriku bihi shay'an thumma saara saa'an thumma qaala yaa Mu'aaz ibn Jabal yaa Mu'aaz ibn waxoon naan ibna moom du changé voilà man nga ne yaa Mu'aaz ibna wala yaa Mu'aaz ibna Jabal qultu labbayka rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala hal tadrii maa haqqul ibaadi ala llahi idhaa fa'aluuhu eh, lan mooy la borom bi dara warul. waralool boppam digée ne dina ko defal jaam yi bu dee ne jaamu nañ ko te duñ ko bokkaale qultu ma ne allah wa rasuluhu la qaala haqqul ibadi ala allah an la yu'adhibahum loolee mooy borom bi bañ leen a mbugal ka daal imaamu muslim abul husayni rahimahullahu taala moom mu ngi woon ci kitaabul iman rahimahu eh, eh, ci kitaabul imaani moom al imaamu abul husayni muslim ibn al hajjaj eh, mu ne 30 hadith numéro 30 ah mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba baabu man maata ala tawhidi daxala aljanna voilà baabu buntu man maata képp ko faatu ala tawhidi ci ci ci ci wéetal borom bi daxala day dugg li nga xam ne mooy aljanna mooy aljanna imam Muslim rahimahullah mu ne haddathana nettal Abu Bakr ibn Abi Shayba suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy kan Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Wasiti al-asl al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Abul Ahwas Sallaam ibn Sulaym mu ne haddathana nettali nañu Abul Ahwas Sallaam ibn Sulaym gis nañ ko sànq ci riwaaya Imaamul Buxaari al-Kuufi rahimahullah al-Hanafi qaala an Abi Ishaaq gis nañ ko sànq as-Sabi'i an Amr ibn Maymuun gis nañ ko sànq ah, al-Mudhiji al-Kuufi al-Awdi Abu Abdillah ah, rahimahullahu ta'ala Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu qaala kuntu ridfa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala himaarihi yuqaalu lahu Ubayl qaala faqaala ya Mu'aaz tadrii maa haqqu llahi ala al-'ibaad wa maa haqqu al-'ibaadi ala Allah qultu qaala qultu allah wa rasuluhu a'lam qaala fa inna haqqa allah ala al-ibaadi an ya'budu an ya'budu allah wa la yushriku bihi shay'an wa haqqu al-ibaadi ala allah azza wa jalla an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an qaala qultu ya rasulaallahi afala ubashiru an-naasa qaala laa tubashirhum fayattakilu kon hadiis baa ngi noonu al-imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'aala noonu la ko indee walillahi alhamdu wal minna léegi hadis bii nii bokk na ci li nga xamante ne lëkkaale bi mu am ginnaaw taxrij bi ak suñu bunt bi yàgg nañ ko fi gis gis nañ ko fi voilà mooy hadis bii euh, mooy yërmandeeg yàlla ñeewante gu mu am ci jaam yi ak yërmandeeg ak kii euh, euh, yaakaar bu jaam yi war a am ñi nga xam ne ñoom bokkaale wuñ borom bi maadaama yow bokkaale woo yaa ngi ci zumratul muwahhidin ci mbooloo mi wéetal yàlla yow bul dañ bi am yaakaar ci sa borom mi nga xam ne nee na bu dee danga koo wéetal te bokkaale woo ko dara li nga xam ne moom engagement bi mu jël moom mi kenn dul forcer ci dara di day ji defaa kon lu ko soob te nee man du ma dige samay dige du ma ko wute inna allaha la yuxlifu al moom mais moo la dig ne du la mbugal du mbugal kookee waaw kon nag mu ngi noonu kon loolu buntu yaakaar bu yaatoo yaatoo kay léegi kon ginnaaw loolu ci gàttal hadis bi dañ ciy jàng ne kon li imaam al-Bukhari tuddee ko yi dañuy am ay tur voilà yeneen bari saa saam euh, gëléemam yi mbaamam yi fasam yi yooyu dañ doon am ay tur voilà te loolu sunna la voilà loolu sunna la animaux yeeg yooyu di am ay tur lool ay mu leen di jox ay tur moo tax fii Ufayr voilà comme mbaa gëléemam yi. Euh, alqaswa ak yooyu ak ñoom dul dul ci ci mbaamam ma <laughs> dul dul ak ñooñu yooyu yonent way saasaan ba ko doon def waaw loolu sunna la nga xam ne xar mu nekk euh, wala nag wu nekk wala jëleen gu nekk wala fas wu ne am na tur waaw <laughs> waaw waxuma tur générique bi de boo nee ngëlëmu moom waaw ngëlëmu moom c'est c'est loolu wala jakeer jakeer loolu façon fas la waaw loolu raas bi la raasu fas bi mel noonu jakeer fas wi nga xamante ne nii day xonq ci kanam gi am benn ak pell xur bu xaj bu xajali xur waaw xe am ak pell fii xurra ah, loolu moo xonq waaw euh, ngélému ngélému day ñuul kukku tànk ya weex am yu weex pat ya ca suuf tànk ya am lu weex ba pare am li nga xam ne mooy xurra gi tamit ngélému fas wu ñuul kukku mel noonu loolu raas bi la mais mooy nga jël fas wi tudd ko ay tur voilà waaw yi de moom <laughs> dégg naa gaa yi nag ñuy tudd ay maalaw <laughs> façon suñu bu buurëb kajoor ba woon lat joor <laughs> waaw loolu bu dee ne da koo defoon roy yeneen tubaab saaf saaf est-ce waaw lat ah, jullit la woon ah voilà attention ah voilà amoon ki nga xamante ne ñoom alqaadi ma jaxate kala alladi ala allahi tawakkala ñoo doon ay jugeem waaw waaw waajuru sëñ Tuuba ak yooyu ku ko jege wala woon radiyallahu anil jami léegi <laughs> voilà kon kon mooy loolu sunna la voilà ginnaaw loolu tamit bon yoo xam ne gisoon nañ ko biñ koy gis ci hadith Seydina Anas bi que ne yeneen tubaab saa saa le fait moom ci boppam mu supporté nit te jombalawul woon boppam li nga xam ne mooy war mbaam waxoon nañ la mooy comme war R4 wala war li nga xamante ne nii. say moyen rek li yun fiq du saatin min saati voilà amoo tataa nga am nga jël tataa voilà bu la yàlla mayee loo jënd limousine nga am limousine bu la mayee loo xamante ne nii ab ab ab deux chevaux la nga ab deux chevaux voilà mu ngi noonu waaw kon affaire bi ba pare ngay supporté waate ba a nekk yow kese sawum yow tundum sax oto yow dong waaye waxoon naa la foofu nga def attention nag ci yi yëpp ñoo xam ne ay jigéen ak yu mel noonu yoo xam ne kenn kese la yow kese non seulement yow alxuraan te bu ngeen wéetee ku góor jigéen bu wéet saytaanee seen ñetteel waxatu malaa nag yi nga xam ne na ngay def ngir dimbali leen ñu yuuxu fenn ne dañ leen a siif yooyu yëpp lu jar a bàyyi xel la voilà wala gaa yoo xam ne xamoo leen leen rek. ci àll ñoojoor bi ngay dem ñoojoor sawaay hmm? ah yaa fay rek yeb sawaay sawaay benn waay yoo xam ne xamoo ko nga yeb ko mu agsi mu mu daal di lay gereese sawaay ak gereese la jël yooyu tamit yu dara bàyyi xel la kon mooy li supporté waate waaye tamit eh, di jàngale xattaa bu dee ci kaw mbaam nga nekk xattaa ci kaw waru waaye mën nañ ci loolu gisuñu ko woon mooy euh, nekk ci waay mooy da nekkuñ ci woon toog noonu dañ dem ñu doon def mooy nga nekk ci transport ma jóge Lyon di dem Paris voilà ñu nekk ci oto bi moo xam dañoo àbb benn oto wala suñu oto bopp voilà ñeent personne wala kii ku nekk am lu mu contribuer ngir ñu mën a dem ndax daa am lu ñu fa war a lijjanti wala benn xew bu fa am wala lu ñu fa war a dox ñu dem ci oto bi ñuy jàngalante ka nga xam ne moom la borom bi may xam-xam ñuy jàngalante li nga xamante ne nii mooy xam-xamu diine loolu dafa am solo wala ma jóge fii nga xamante ne mooy kolobaan wala war a dem fee ca géejawaay ndax suba gu nekk ngoon gu nekk waaw nga nekk ci oto bi am ñoo xamante ne nii nga di xamal diine wala ñu kon nag mu ngi lu ama am solo mu bañ a nekk rek waxtaan woo xamante ne nii laa yusminu wala yuni min ju amul njariñ ci ay plaisanté wax yoo xam ne du dëgg wala di waxtaane loo xamante ni yow concerné wu la waaw te nag min husni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani ñu bokk nag ci liy rafetal ni nga xam ne mooy wommatoo nit ki mu bàyyi loo xamante ne yoonam newu ci kon nag loolu lu am am solo la lii yonent ba sa saam def ñu nekk ci kaw mbaam mi mu daal di koy wax di ko laaj te tamit dañuy xam ne mooy jàngale mooy dañuy jàngale par ay laaj di laaj te laaj bi nekkul ne pour waa ji tontu laaj bi la wala loolu mooy wala pour kii mooy da koy laaj ngir dina attirer attention am dina xëcc li nga xam ne mooy ak bàyyi xelam ci li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg jàngale mooy euh, l'enseignement par des questions nga xam ne ay question yoo xam ne yaa koy répondre loolu dañ ciy jànge beneen mbir que ne taalibe bi bu dee ne eh, laaj nañ ko loo xam ne xamul na delloo xam-xam ki nga xam ne mooy yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam loolu daa bokk ci teggin ci aadaab yi teggin yi nga xamante ne nii moom la eh, eh, ki nga xamante ne nii mooy taalibe war a am comme ni nga xam ne Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu noonu la def ak ki nga xamante ne mooy yonent bi alayhi waaw nga delloo xam-xam ci yàlla ak yeneen sax yow boo neen laa at xaw ma voilà mais bu mu nekk di jaay ne xam nga wala mel ni gaa yooyu nga xam ne xamuñu ba pare <laughs> léegi yow boo tontoo ñu lay bëgg gëmloo ne noo ñoom ñoo ko defoon noonu rek bañoon tontu waaye ñoom xamoon nañu affaire bi loolu lépp du dëgg voilà loolu lépp du bota bokkul ci li nga xamante ne mooy modestie bokkul ci wàcce sa bopp nit ki da war a wàcce sa bopp boo xamul xamoo mais ñu wax la ngay jaay naan waaye di jéem a wan ne xamoon nga ko alors que xamoo ko woon tous xam nga ci woon dara dañ la koo wax wàcceel sa bopp te képp koo xamante ne wàcce na boppam boroomam tabaaraka wa taala ñi ko kon nag nit ki daa war a wàcce boppam bu ko defee boroomam daal di koy yëkkati waaye gis nañ li nga xamante ne mooy di jàngale loo xamante ne mooy yi nga xam dafa capital voilà mooy xam ne borom bi tabaaraka wa taala jàngalekat bi di def tarkiis di concentré am njàngaleen kii nga xamante ne nii dafa am solo taalibe di xam ko mooy wéetal yàlla moo tax mu ne ko xaqullahi ala al ibaad waxoon nañ ne ñaari xaq yooyu bokkuñ de àq bi nga xamante ni moom la jaam yi nga boroom bi am ci jaamam yi mooy àqu borom koo xam ne moom moom bi mu am ci ay jaamam voilà yoo xamante ni mooy xat man par force lañ koo war a def mayu leen leen waaw bàyyeewu leen beneen possibilité ñu koy bañ a def wala di am nañ ciy seet ay wa neex na ñoom neexuñu non non non non non c'est obligation la ñu jaamu yàlla ay yaamu duuhu ñu jaamu ko sax bi ñu ko bokkaale loolu la leen borom bi nekk nañ ci loolu la buñ ci nekkul loolu la waaw kanta beneen bi bi mu ne xaqul ibaadi ala allah loolu mooy tafaddula borom bi ci ngëneelam kese kese la jëlee comme ñaari wax ni xaqullahi ala xaqullahi al allah waaye bu benn jaam yaakaar ni am na moom loo xamante ne nii lu mu warloo lu ko boroo warloo par force da koo war a def mu neexal mu naqal wal iyaadu billah loolu amul moo tax mooy engagement la xaq fii mooy engagement mooy li nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala ci boppam moom ci ñu nii la ak mbaaxam la waxe ne moom hein tabaaraka wa taala de képp koo xam ne jaamu nga ma te wéetal ma dinaa la defal li nga xamante ni mooy lii te loolu mooy li nga comme ni ñu wax sànq dige bi mu joxe te borom bi nee na dëgg-dëgg bi nekkul koo xam ne day wuute ak li nga xam ne moom la dige lépp lu mu dige alhamdulillah ci yiw ci lu baax dina ko def lépp lu mu dëkkoo nag alkarimu ku tedd ku tedd li mu digee mooy menace yi mu joxe ne boo defee lii loolu obligé wul nit ki bu defee loolee mu def ko ko waaye lépp lu mu digee nag ci baax képp ku def loolee dina la ko defal loolu mooy alkarim borom bi moo tax nga gis hadith yu mel nii yëpp ñu naan la comme man qaala laa ilaha illa allah daxalal janna wala borom kabaa'ir yi naan la boo defee lii di nga dem safara mooy mooy bu dee ne borom bi in juusi la bu dee ne dañ ko dañ koo fay laaw la voilà ndax borom bi mën ngaa def mu jéggal la lu gisoon nañ ñu naan aznaba abdi zanba <laughs> sama jaam bi <laughs> dafa njëkk def bàkkaar bu pata bu rëy <laughs> waaye mu rë mu rë ko nekk ñëw ci boromam ne ko ah allahumma ighfir li dhanbi borom bi jéggal ma sama kii mu jéggal ko te pourtant bàkkaar la boo xam ne amaana nee woon na ku ko def safara bi jëm waaye léeg-léeg sax waa ji du jéggalu dara. comme niñ koy gisee ci bunt yii di ci ci hadith yii di ñëw te ne waa ji day ba pare ñëw borom bi wan ko ay bàkkaaram ba mu ti jàpp ne moom yàqu na yawmal qiyam borom bi ne ko maa la ko suturaaloon sa àddina suturaaloon naa ma am te pourtant nee na ku defoon lii safara yi jëm ndax alkarim waaw moom bu digee digee def ay dig mooy yoo xam ne yu bon ay mbugal loolu obligé wul matal loolee mën naa dem ba ci biir jéggal ndax mooy alkarim waaw waaye lépp lu la digal ci xéewal boo ko defee ne dina la ko jox kon nag mu ngi noonu kon moo tax wa haqqul ibadi ala bi daal man julli naa def naa nii woor naa nag ajjanaa ci tegu déet du loolu de te foog du la ci gënee dem képp ngay duggee ajjana wala ci euh, mbaaxam kon nag mu ngi noonu mooy képp koo xam ne def na lool borom bi moo jël engagement ne ku ma wéetal te doo ma bokkaale moom laa ba du mbugal man laa yushriku bi shay'a ku ko bokkaale woon dara moom nekkul du la mbugal waaw fa qultu ma ne ya rasulallah mais ndawal yàlla saa sam waaw hadith yi nag taxawoon nañ ci mais léegi yéeféer bi nag waaw du ko mbugal man na léegi nga xam ne jullit bi nga xam ne daa def ay kabaa'ir borom bi def ne dogalam bu jiitu si nga ne malgré tout dina dem sawara quand même kooku nga ne ma mais borom bi mbugal na ko te ne woon na lu ko mbugal ma ne waaw du ko mbugalee safara sa nga xam ne day sax waaw saxa safara sa muy dugal yéefar yi du foofu la koy dugal du ko mbugal foofu waaw alors safara bu bi muy dugal yenn ci jullit ñi safara boobu day jeex waaw day jeex am na ñoo xam ne leen di génne balaa jeex am ñoo xam ne day dem ba safara boobu jeex ñoom di génn mais nu mu man ñoom dañuy génn safara ndax dañoo gëmoon ñoo am na ci seen xol misqaala zarratin minal iman am noonu nañ lu toll atum wala lu ko gënee néew lu tuuti ci ngëm yàlla loolu dina ko jariñ bis boobu même bu dee jaar na sawar kon nag ah, mu ngi noonu mu ngi noonee kon ah mu ngi noonee da euh, euh, shirk bi euh, mu ngi noonee kon fa qultu nee na comme Seyna Mu'az kon taxawoon nañ am nañ yeneen yeneen façon yu ko boroom xam-xam yi tamit di waxee bu ñu ko ko fay kii ak yu mel noonu bu ñu ko ko. mooy euh, que euh, euh, yeneen yoo xam ne gisoon nañ ko bi ñuy gis boobu bon jarul ñu kii ndax dañu bëgg a tënk te affaire bi mu ngi commencé sax gudd mooy mu ne Seydina Mu'aaz comme quoi wëy ngëm yàlla bi fay li nga doon wax sànq naan <laughs> yaa ne woon dugal <laughs> bonne nouvelle <laughs> ci xolu jullit bi loolu jaamu yàlla dégg nga maa bàyyee woo kon sax damay tiitloo <laughs> mu ne la moo ci la ndax moo tax Seydina Mu'aaz bi mu amee xabaar bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam afala ubashiru naas ndax du mu digal nit ñi loolu dañ ciy gis ne taalibe bi daa war di laaj digal ci yenn yi waaw du yow lépp lu sëriñ bi wax rek nga dem rek tas ko noonu waaw mais bokk na ci ay teggin ngay laaj sëriñ bi lii moom est euh, mbir la moo xam ne am nañ ci ndigal daal di koy wasaare lii ñu dégg ci yow wala lii nii bam la la waaw wala loolu lu ama am solo la moo tax Seydina Mu'aaz laaj waaw noppalu rek te après dem commencé di ko wax mais dafa xam ne liy teggin surtout xam-xam bu mel nii te xam na ne kon yonent way saa saa moom ni muy yàgg ak moom mu ngi ko koy door a wax lii. loolu dañ ciy xamee ne yonent way saa moo tax imaamul Buxaari am na ci buntu yu ko indi ci kitaabul ilmi boobu imaamul Haafiz doon wax mooy buntu bañ gisoon bañ koy gis ci hadiis Seydina Anas bi jagleel lenn ci xam-xam lenn ci nit ñi waaw. mooy kon Seydina Mu'aaz lañ mënoon doon a dégg du lu yonent bi alayhi salaam wax fu ne ah ndax bu doon muy wax fu ne Seydina Mu'aaz du rek i yonent aw ah mu ne ko déedéet ah. te gis nañ lii hadith Seydina Umar bi ñu gisoo Abu Hurayra bi mu nee lii la mu ne ñaari dàll yonent moo ma wax lii mu def rek Seydina Umar daal di koy dóor benn benn të ba daanu daw ne yeneen saa salaam yow yaa Abu Hurayra li yeneen saa salaam ko waaw mu ne ko déedéet ah li ma gis daal mooy bu ko wax ndax nit ñi boo leen ko waxee yeneen saa salaam dañuy yem ci bàyyi jëf yem ci lii de saa salaam ne waaw kon nañ def li Umar wax waxoon naa la ne yeneen saa salaam ci boppam moo njëkk a def loo moo jàngale xam-xam yi am ñu ko doon wax comme Seydina Mu'aaz mu ne leen bu leen ndax dinaa ko xamle mu ne ko déedéet fa yattakilu bu leen bidal comme quoi tamit lañ waxoon foofu bi bañee bidal mooy joxe xam-xam boo xam ne xam nga ne ah mooy xamle ko du maslaha ci ñan koy xamal man nga leen a jural loo xamante ne du lu baax nga bàyyi ko waaw ba jamono ji nga xamante ne nii ñoom ci lañu koy soxlaa wala ca ngay gise ñoo xamante ne yell nañu wax leen xam-xam yooyee ndax duñu ci waroo comme ni Seydina Ubaada radiyallahu anhu def waaye Seydina Muaaz def waaye ak saxaaba yi nga xamante ne gis nañ leen ñoom ñëpp nga xam ne biñ demee bay nettali xadiis yu mel nii dañoo bàyyi ba nga xamante ne ci la ñuy génn li nga xamante ne nooy àddina hmm? ñu door ko wax wax li nga xamante ne nii mooy affaire bi comme Seydina Abu Ayyub al-Ansari yi tamit mi ñu gisoon bi mu naan ah man di dégg naa coneen twa sa sa bu muy waa ji génn àddina mu ne lawlaa annakum tudnibun la xalaqa Allahu xalqan yudnibuna fa yastaghfiruna fa yaghfiru lahum mooy loolu ba nga gis ñooñu wala nga gis ne ah ngir ragal li nga xam ne mooy eh, bañ xam-xam bii réer nga wax ko ñoo xamante ni lahum ahl nga wax leen ko loolu lu jara bàyyi xel la kon du xam-xam bu ne la ñuy wax fu ne waxoon nañ la lool nag manoo ci dégg yow bu dee ak caaxaankat nga naan voilà lii moo tax voilà ñun nekk seeni caaxaan bi ko xumtoo seen biir ay xam-xam yu bon ba pare naan voilà ndax ñépp lañ ñépp ko war a xam ay nangam ak nangam te daraa ci baaxul voilà loolu lépp nekk nag xam-xamu ak xeebaateeg jàpp ne yéen seen kuréel kuréel ñoom baax mënoo nekk ci lu baax ñun ñoo xam ne bala ñoo baax le rek ñeneen ñi bon la ñuy door a baax le voilà loolu yëpp ay ay di bëgg ko euh, sukkandikoo ci xadiis yu mel nii loolu waxi tàccoor la waxu koo xamante ne nii day fooy boppam wal aadana allahu min hada kon nag ci kaw noonu insha allahu taala kon ñu xam ne bépp xam-xam boo xamante nii wala lépp loo xam ne boo ko waxee ay nit même bu dee euh, ci kaw nii niru na luy bégloo waate mais day tax ñu yoon ñu ñu ñu bàyyeeku ci jaamu yàlla te dootuñu ko def wala di sàggane doom euh, jaamu yàlla comme niñ la waxoon ci mbokk moom ma def nettali boobu kon loolu da nga koy waaj da nga koy moytu voilà ñëw rek bëgg a nettali bu mu tax ngay nettali yoo xamante ni ña ngi koy wax góor góorlu gi ñu amoon ah